أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon tey ci résumé yi nekkoon ñu ngi ci avant dernier avant dernière partie bi insha allah muy masala li jëm ci wàll usul ak fiqh ndax dernier bi dañ la woon xam naa dañ koy def ci saxaaba ya yooyu insha allah ko defee comme que ñoo leen di xadiis yi ñu xam ñooy ñooy ñan tamit ba bu ñuy ut modèle ñu ut model ci ñooñu insha allah ndax ñooñu ñoo utal ñoo jara am modèle ndax ñu mel noonu bi yàlla tuddee yonent yi alayhimu salaam na ne ulaayika alladina hada allah fa bi hudaahu muqtadi ñu ne ñii de mooy ñi nga xamante ne ni mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla gindi ñoom la jubal ci seenu njub nag yoboo nag na nga booy bëggee jaar ci yoon nga jaar mu xam ne mais mu xam ne euh, nag muy partie usul usulul fiqh muy méthodologie ndax euh, biñ ginnaaw biñ gisee taxrijo xadiis yi ak masala fiqh yi Euh, ba gisoon li jëm ci wàllu xam-xam li jëm ci tegginu xam-xam tey nag insha allah dañuy dugg ci bu doon li ñuy gis cours bi ni mu demee woon bi partie bi moo nekkoon moo doon nekk dernière partie à chaque fois mooy méthodologie yi nga xamante ni moom la boroom xam-xam yi di utiliser pour mën a génne xam ay àtte ci texte yi rahmatullah alayhim ah kon tey kon partie bi ba ñuy jeexe ni ñuy fexe mooy kon li buñ ci bëggee jàpp nii lañuy nii lay demee mooy ne dañuy xaw a génn détaché wu ci xadiis yi nekk ndax comme ko usul la ñuy dugg mooy doo ñëw rek tënku ko ci liñ doon gis mooy lu général lay wax mooy day wax lu général du rek kantaan ak li ñuy jàngi nag ci xadiis yi mooy ne ci xadiis yi lañ ko jële mais cela ne veut pas dire ci xadiis lay yem mooy ay règles yu général la yoo xam ne day appliqué wu lu ëpp yii nii liñ xadis yi ñu gisagul hmm. moo tax da dañuy pour nga mën koo gën a comprendre da ngay génn doo xolewu ci xadis yi nga nekk hmm. euh, insha allah ndax euh, bu dee côté fiqh fiqh joxonoon nañ définition bi de début ba ñuy commencer mooy bi ñuy euh, def kii bi commencé woon nañ ko léegi nag méthode bu nekk domaine bu nekk boo ciy dugg li gën mooy nga xam mooy définition bi mooy lan ndax loo xamul loo xamul di ko jàng day xaw a difficile dugg ci noonu te kenn waxu mooy lan moo tax cours yu bari boo gisee boo ñëw di jàng dañ naan li fekk mooy lii <clears throat> lii lay tekki domaine bi lii lay wax ak lii bu ko defee yow bala ñoo dem fenn nga xam bala ngaa dem fenn nga xam ana domaine bi lan lay traité kon nag usul euh, xam-xam la boo xamante ne nii xam-xam boo xam mook lislaam a ànd mooy dafa yàgg am waaye nag bu dee ci ñi nga xam ne dañ koy doon dañ ko commencé bind comme xam-xam ko bind comme xam-xam imaam Shafi'i rahmatullah alayhi moom moo ko njëkk a bind comme xam-xam moo bind ar-risaala yónnoon ko yónnee imaam euh, Ibn Mahdi Abdurrahman Ibn Mahdi rahmatullah alayhi waaye nag cela ba baa biir dire que xam-xam bi ci moom la commencé mooy ne moom moo ko njëkk a bind ci ay këyit comme dajale ko noonu def ko benn kii comme benn xam-xam lu ñu représenté waaye arabe yeeg ñi nga xam ne ak euh, saxaaba yeeg ridwanullahi alayhim ak ak tabi'in tabi'in ni ñoom dañ koo ñoom dañu koo mooy dafa nekkoon loo xam ne lu naturel la woon ci ñoom comme langue bi tey mu ngi mel ni wolof xam nga wolof bu ñu ñëwoon ba ciy bind grammaire tey nekkul ne dañ naan bind nañ grammaire bi gra kon Kocc Barma xamul woon grammaire xam nga loo kenn bu ko wax mooy moom dafa naturel woon ci moom mooy wolof yi dafa naturel woon après lañ bindaat affaire yi domaine bii tamit noonu la woon mooy imam Shafi'i rahmatullah alayhi koy bind daan ba pas dire que moo ko créé mais dafa nekkoon loo xam ne dafa naturel ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim tabi'in yëg tabi'in tabi'in yi ñooñu ba moom li mu ñëwee bind ko noonu kon loolu ci gàttal mooy foofu la jóge léegi nag définition bi mooy la mooy définition bi nga xam ne moom la joxe euh, rahmatullah alayhi nga xam ne mooy maarifatu dalaa'ilul fiqh ijmaalan mooy lan da mooy da xam mooy xam-xam bi nga xam ne day traité dalaa'ilul fiqh mooy tegtal yi fiqh di dellu mooy lan dalaa'il yi mooy lii mooy ne fiqh day dellu ci lan mooy alxuraan moom moom tegtal la mooy bi dina mag ak lan ak sunna muy xadiis yeeg yiñ jële ci yonent bi euh, sallallahu alayhi wa ak lan ak tamit qiyaas ci la ak ijmaa loolu bu ñuy wax dalaa ilul fiqh mooy ak yeneen am na yeneen mooy ne ak lan wa kayfi wa xaal wa kayfiyatul istifadati minha mooy ak tamit bi ma xamee ne lii mooy texte yi mooy lii la sëkk bi tegtaloo mooy ki nga xam ne mooy utiliser mooy fa faqih bi wala faqih bi moom day soxla ay texte yu muy dellu pour mën a traité li muy sujet yi yiy posé wu ci moom mooy comme bu ma nee bu ñëwee benn sujet sàngara daga naam daganul par exemple mooy moom pour mu tontu la boroom xam-xam ci lan lay dellu ci alxuraan mooy kon alxuraan tegtal la bu wér mooy bi dina rëy mais ginnaaw bi nga amee yooyu ana ak naka laa koy utiliser mooy kayfiyatul istifaada mooy naka laa koy laay mën a utiliser minha ci yooyu mooy texte yi nan laa koy utiliser ndax man nga am texte ndax première bi mooy première définition bi nga xam ne danaan la mooy tegtalu fiqh yi fiqh di dellu mooy tegtalu fiqh yi par exemple mooy bu ma doon débattre benn waay léegi ñuy xool lu dagan lu dagan naan ñu ne sàngara ndax dagan naam daganul mhm. mooy ne moom mu ne ma non affaire bi daganul kii ne dagan na kii ne daganul dañ naan yow boo ñëwee dina at dañ naan xaar leen comme ci diine la ñuy wax yow li ngay wax foo ko moom bu la nee man kat ci alxuraan laa ko teg nga ne ko waxal mu ne yàlla moo ne sàngara moo ne bu leen jege sàngara ngeen ko sori ñu ne ko kon yow loolu alxuraan la toogal yow lan mooy sa tegtal moom bu andiwul lu mel ni ci lii ciy andi kon nag yow dañ naan la yow noppil ba nga am waaleykum salaam ba nga am tegtal adil la mooy fu wóor comme moom ni mu amee mooy gañe na la nag yow nag boo amee texte yi mooy pour nga xam usul fiqh dalay dalay may nga xam boo amee texte yi naka ngay mën a delloo ci texte yi di ci génne comme di ci génne ay àtt ak nan nga ci man di delloo mooy lu ñëw lu nekk nga man ko cee delloo waaye wax waxaalul mustafid mooy tamit ki nga xamante ni mooy utiliser texte muy mustafid bi nga xam ne àgg na ba am mën a génne effort d' am effort d'interprétation yi muy def mooy kooku nan lay génnee ay texte ay ay ay acte ci biir mooy kooku tamit mooy presque dernière partie bi usulul fiqh traité mooy ay ay li jëm ci yooyu ak fatwa yi jëm yooyu yooyu yëpp mooy domaine boobu waaye tamit man nga see dégg kan mooy muqallid bi nga xam ne moom day topp ci mujtahid bi day topp ci ginnaaw mu mooy koo xamante ni moom amul capacité moom teg ci xamu leen wala bu a bu leen xamee bu ci xamee dara amul capacité génne ci benn àtte li koy wax mooy dangay ngay seet ku gëm yàlla ku ragal yàlla tam xam-xam nga topp ci moom léegi ci général en général loolu mooy définition. usul fiqh léegi nag benn affaire dafa am mooy ne euh, ndax usulul fiqh la ñu ak al al qawaidul fiqhiyya yi qaida fiqhiyya yi nag fiqh mooy usulul fiqh ak ak ak euh, qaida fiqhiyya ak euh, al dañu am benn différence am nañ différence mooy ne usul moom usulul fiqh mooy buñ ñëwee ñi nga xamante ni usul moom day ñëw général ndax dale la

façon ila zikrillah de ndigal la kon nag li may jàpp ci ndigal mooy ne ndigal bu yàlla digalee dañ koo war a def par force moom par exemple loolu règle bu générale la moom day toog foofu ne la man daal li ma jàpp mooy gis naa ci texte bi ma kiiwee yi yàlla digle dama gis ne lu lu yàlla bu yàlla digalee wala sunna digalee dañ koo war a def public mooy dañ koo war a def léegi kooku moom foofu lay yem léegi nag li nga xamante ne nii moom fiq lay mooy doon moom moom mooy utiliser loolu lan lay def moom mooy ñëw man ne bu ñëwee ci julli mu ne julli yàlla bi mu waxee lii mooy wane lii farata la bu ñëwee ci koor mu ne lii mu ne kon lii farata la moom mooy dugg ci détails yi di détailler mais kële moom lu général lay wax léegi qawaidul fiqh yi surtout ñoom dafa am yoo xamante ne ni comme ni ko sëñ Mamadou doon la mas na ko fi laajte mu ngi sax ci cours yi Euh, mooy dafa am cinq yoo xam ne ñooy yi gën rëy ci ci ndax qaida fiqhiyya mooy mooy mooy ci euh, qaida mooy règle al fiqhiyya mooy yi nga xam ne règle yu fiqh la yii dafa am cinq yoo xam ne ñoom ñoo ci gën a ngan mooy ñooy base yi ñooy fondement wu yi aju ci wàllu fiqh yooyu nag du cinq yooyu rek bi mooy cinq yooyu yu bari règle yu bari mu ngi mel ni benn ay garab lañ léegi car yu bari nag dañu génn ci ñoom bu ci nekk da nga koy jël comme représenté garab car yu bari mooy yeneen règle yu bari day jóge ci ñoom léegi bi ñu jëkk mooy al umuru bi maqasidiha mooy ne jëf yëpp jëf yëpp mooy lu waay di def action yëpp mooy ne ci intention ki koy def ci lay dellu mooy pour mu am pour ñu nangu ko pour mu tekki dara ci kanamu yàlla mooy il faut intention ki koy def mu baax wala mu ñàkk a baax bu baaxul mooy du fa tekki dara ndax loolu règle boobu nag euh, ñu jàpp benn na feetam mooy ne bu kenn jàpp ne moo tax tey bee passé nii ci dañ ne woon bu ko defee tamit ndax tamit li lay permettre nga xam ko mooy doo gis boroom xam-xam wax rek nga dal ci kaw mooy boo xamee règle day tax ñoom bu ñu waxee nga ne ah kii même li mu wax dafa xaw a bizarre ci ñu ko xamul dañ naan dafa bizarre mais yow di nga xam fan la waay waxam te mooy da lay dimbali ci yooyu moo tax it kenn du ne règle yi yooyu gars dañ koo créé kenn xamul woon fan la jóge déedéet ndax al umurul maqasid ya yeneen bi saa sallam moo ne innamal a'malu binniyaati foofu la teg mooy ne jëf yëpp ci yéene la aju jëf yi du am solo lu dul seen yéene bu baaxee moom mooy règle bi njëkk bu gën a mooy bi ci bi ci njëkk exemple mooy waajoo xamante ne nii dafa ñëw aji Makka jot mu gis nit ñi dem dem aji rek moom it mu defar valise am laaj visa am dem mu dem ne man gis naa nit ñëpp tey bi ma jógee bi ma xëyee damaa gis ñëpp di di wër benn ci di wër kaaba bi man it ma wër après bi ma jógee foofu gis naa ñuy daw kii ay diggante benn ñaari kii man it ma daw bés jot na ma def lii mu ñu bis ñu ne ko waaye yal na yàlla nangu ma waaw ñu ne ko yal na yàlla nangu sax aj mu ne mais luy aj non man dama dama promené ji woon dama gis ñëpp yi dem ma gis ne attraction bi jamono ji foofu la kooku dañ naan ko yow amoo aj lan moo tax ndax yéene gi nekku ndax yonente saa sa moo ne innamal a'malu binniyaati mooy al umuru maqaasida du ci amee dara mooy kooku du ci naka noonu tamit koor gi même bu dee yow da ngaa lu dul lan li tax nga woor mooy damaa gis ñépp di ko def ma ne naa ko def wala ma toog xëy suba lekkuma naanuma ba timis jot ma ne mais pan ba ma xëyee ba léegi lekkuma kon naa ko comme que timis jot na soppali naa ko wóor dañ naan la amoo dara dañ naan la amoo dara ndax lan innamal a'malu binniyaat mooy jëf yëpp ci intention yi la te yow amoo woon intention amoo woon yéen kon loolu mooy premier bi mooy. almashaqqatu tajlibu taysir mooy ne xat-xat bu amee mooy lu difficile vraiment difficile waxuma ñun ñi nga xam ne bu xawee kii sax ñu ne difficile na mooy li difficile ci yàlla mooy li difficile dëggintaan moom day way day day day day permettre yàlla indi yomb yomb par exemple tamit loo sax nañ ko gis ci premier euh, masala usul yi yi euh, qaida yi ñu gisoon ci premier xadiis bi insha mooy ne ku doon dañ laa digal lan nga jàpp pour sa julli baax par exemple wala bu dee da am janaaba lan lañ la digal mooy da ngay utiliser ndox léegi nga ñëw ba robinet yëpp dara amul amoo kenn foo uti ndox kenn du la teg yàlla du la al euh, diine du la teg loo malul du la ne nag comme que ndox amul par force da ngay fexe ba uti ndox ak noo ko mën a amee nga dooru mën a julli du la wax loolu danaan la léegi comme que loolu lépp amul léegi may naa la nga léegi loolu li ñuy tekki mooy euh, bu ma amee ndox bu ma mën a jàpp ndax am na yeneen cas ndox di am sax ñu ne la da ngay tiim ndax foofu it c'est pareil loolu li ñuy tekki mooy ndox manu fee am ma man te jàpp ba pare ne damay tiim ndax lan ndax li taxoon ñu permettre la dafa dàqu mooy dem na bu xasee dem mënatoo ko utiliser mooy ko al mashaqqatu tajlibu taysir li tax yow ñu yombal la nga man a dem tiim mooy ne ndox a fi amul wala sax ndox a ngi fi mais dafa seddu guy guy woo xam ne boo ko man nga cee yow li ëpp li gën a noot sam xel mooy bu ma ko utiliser damay feebar wala mën na maa gaañ. mënoo ko tàngal amoon neneen noo def te waxtu waa ngi weesu boobu dañ naan la man ngaa tiim lan moo tax ndax xat-xat moo am metti metti moo jot moo jot lu difficile moo ñëw ñu yombalal la lool loolu mooy al mashaqqatu tajlibu taysir léegi mu des beneen muy troisième bi mooy moo xaw a niroog moom rek ad dararu yuzal mooy ne euh, loo xamante ni day gaañ lor moom dafa bokk ci principe diine yi mooy lor fu mu nekk dañ koy teggi mooy lor mu ngi mel ni waajoo xamante ne nii dafa am fii dafa gaañu ci baaraam bi sauf que médecin yi sincère yëpp nee nañu ko gis nga sa baaraam bi boo ko daggul affaire bi day propagé wu ba ñëw ci mën na laa rey léegi dañ naan la man nga ko dañ na ñoom buñ la nee coupé rek moo dagg ko moo fi sës dañ naan la lor boobu noonu moo gën a ndaw lor buñ nar a kii kon nag baal ñu dagg ko tegi boo nekkee tamit ci loo xam ne condition yoo xam ne lor la mooy lan comme waa ji voyage yi nekk dem foo xamante ni provision yi jeex na amatul lum lekk amatul lum naan te nag defe na ko mu ngi foo xamante ni manula la bu dee yor na portable mooy batterie ba fay na gisul fenn fu mu yaakaar ne man na faa wuti lekk mooy ne lan ñaar xew mooy soit mu mu mu bañ a def dara dee mu gis medd bi dañ naan ko soit nga lekk ci medd bi boo lekkee ci medd bi man a dund wala lan wala nga bàyyi noonu dee dañ naan la nag déedéet ndax préserver bakkan dafa bokk ci principe diine bi mooy dañuy préserver sa préserver bakkan nga lekk ci lii lu la nga door a demaat mooy lor fu mu ñëwee rek mais lor bu yàlla bu l'islam considère ah, am na yoo xam ne moom bu ñu lor mooy lan fajar gi yi te mu nekk ay cinq heures samay nelaw doyul bu ma yeewoo damay lor dañ naan la déedéet dañuy jóg julli par loolu moom du benn lor dañ naan la kay boo bëggee dangay ngay a tëdd voilà tëdd 9 heures wala 10 heures nga teel a nga nga mën a yo mais kenn du la ne lor la kon léegi da ngay nelaw ba heure bu la kii nga jëf déedéet mooy kon lor yoo xamante ni lor yoo xamante ni s mooy l'islam da koo nangu kon al umuru maqasidiha al mashaqqatu tajlibu taysir ad dararu yuzal ak dararun yuzalu wa aadatun al aadatu al aadatu muhakkama mooy euh, aada dararun yuzalu wa aadatun qad hukkimat wa kadha al mashaqqatu tajlibu taysiira wa shakku la tarfa bihi mutayaqqinan wal waaw waaw mooy al yaqiinu la yuzalu bi shakk mooy ne beneen bi bu ma waxoon sànq mooy dernier bi almas mooy ah, ah, ah, wa shakku la tarfa al yaqinu la yuzalu bi shakk mooy ne certitude bu ma nee certitude loo xamante ni dafa leer wala mu xaw a leer mooy li ëpp ci sama njort mooy lii la kenn du ko fa dàqe ndax la njort bi ma am par exemple mooy ne mooy ne dama doon mooy comme li yonent wax ndax loolu kii bi ci xadiis boobu la jóge yonent bi saa dañ ko dañoo dem laaj ko plaindre ci moom benn waay boo xam ne day julli mais day julli mel ni daa am lu mu yëg ci biir julli bi est-ce que day dagg julli bi dem wala des mu ne ko bu mu bugli lu dul mu dégg baat lu dul mu dégg benn son lu mu dégg mooy luy wane ne njàppam toj na wala mu mu mu xeeñtu loo xamante ni mooy tax mooy yëg ne mooy lan mooy liy toj njàpp ndax la mooy kon bu ma doon julli man mooy julli ba ci yàgg ma ne ma ne mais man dafa mel ni sama jàpp dafa toj fekk man bi may julli bi may kàbbaar mi jàpp naa ñëw mais dama jékki-jékki xam nga léeg-léeg nga yëg luy mel nga dégg sa biir bi xaw a yëngu rek nga jàpp ne man sama biir toj na sama jàpp toj na dañ laan la déedéet ma ne li wóor mooy amoon nga njàpp te yaa ngi doon julli léegi nag li ngay sikki sàkk mooy est naa njàpp walla biir ndax lan ndax sama biir bi ma bi ma loolu biir la mooy ne wala nga mooy li Iblis di def rek comme li Yonent saa salaam wax kenn day julli mu ñëw di di di di fowee ginnaawam mel ni fii waaw <laughs> waaw di ko di ko ci kii bu ko defee yow nga yaakaar ne sa njàpp toj ndeke sa njàpp toju loolu sikki sàkk boobu bu amee yow da ngay continuer sa julli doo ko faale loolu mooy loolu la loolu nag ay ay yombalu lu ñu yàlla def ndax bu doon ku ku loolu dal rek da ngaa war a jàpp ji kon ci jàpp lu ñenn ñi di dëkk waaye tamit benn affaire boobu tamit am na mooy lan beneen exemple mooy ne damaa jàpp léegi bi ma ñëwee di julli nag. may sikki sàkka est-ce que jàppoon naa wala jàppuma léegi yow liñ lay wax mooy rek naan la taxawal seetal ban heure nga jàppoon nga ne man deux heures la non une heure laa jàppoon une heure pile jàppoon naa ñu ne la bi nga jàppee ba une heure mu ne mu ne man jàppoon naa une heure mais daal damay sikki sàkka est-ce que sama njàpp tojul wala déet demoon naa fi wanag mais dama xamul ban est-ce que avant wala après laa demoon wanag dañ naan ko yow li leer mooy une heure demoon jàppoon ba ñu ne ko waaw mooy loolu leer na loolu leer la léegi dañ naan la nga seet bu dee dane moom moom moom xamagul est-ce que avant la wala la après mooy yow dañ naan la est-ce que leeroon na la ne yow saa boo masoon a dem ci wanag yi da ngay jàpp nga ne waaw man moom boo masoon a dem ci wanag bi damay jàpp kon dañ naan la kon lii mooy li leer mooy ne comme que jàppoon nga te léegi ngay sikki ko kon loolu ngay annulé sikki sàkk bi ngay sikki sàkk ngay annulé nga jàpp ne jàppoon nga ndax yow jàpp bi leer na li ngay sikki sàkk kay mooy est-ce jàpp est-ce que tojul wala biir léegi nag der dernier bi mooy al aadatu muhakkama mooy mm, mm, mm. xëy waaw bu ko defee kay waaw kay waaw benn affaire dafa am loolu sax waxoon mooy ne surtout euh, dafa am ñaari domaine yu rëy surtout ñaari domaine yu rëy yu muy kii nga xam ne mooy côté yi jëm ci acte culturel yi ak yi léegi ndax yiñ fi wax yépp mooy ne buñ jàpp ne affaire bi ci côté yi jëm ci jaamu yàlla kese ñoo ñi nga xam ne jaamu yàlla bi ëpp côté yooyu rek moom lay concerne mooy côté yeneen yi nga xam ne comme jënd ak jaay tamit ci la jënd ak jaay ak ay li jëm ci mariage yooyu yëpp ci la mooy ne par exemple euh, comme bi ñu joxe woon sànq euh, mooy al yaqinu la yuzalu bi shakk mooy ne waa ji da doon jënd da doon jaay waa ji day jaay fii day jënd léegi mooy ne li ñu xam mooy ne yow bala ngaa joxe boo jënd marchandise balañ laa yónnee marchandise yo muy agsi mooy da ngaa fay wala déet fay léegi waa ji waa ji ñëw waxaale ba pare jël ma ñu jox ko marchandise ba mu yóbbu këram après waa ji ne ko waa ji jaay ne moom affaire bi waa ji dafa mel ni fayu ñu woo gaa yi ñu woo ñëpp mu ne waa ji ne ko non fay naa la mu ne ko fayoom xam nga problème am na mooy kii moom jàpp na ne kenn fay kii nee na fay nañ léegi nag dañ naan ko affaire bi lenn la mooy lan la te li ñuy wax nii day xaw a day dugg day day def sax benn transition ak al aadatu muhakkama mooy ne aada aada mooy yi ñu yomb yi ñu euh, ñu yomb def ci ñu yàgg di def ci benn société comme yu mel noonu mais nag du n'importe quelle aada ndax gars yi mooy aada yooyu dañ dañ ciy ah, dañ ciy sukkandikoo di ci doxal ay àtte di ci àtte mooy lan ñu ne kon léegi dañuy seet yéen fii est affaire bi mooy. aada yéen li ñu leen xam kuy jënd ak jaay mooy bala ngaa balaa waajee jël mbir mi ba di ko marché bi ba di ko yóbbu këram day fay ba pare wala déet ñu ne non day fay ba pare mooy koo gis ñoom marché bi yóbbu këram mooy fay na ba pare dañ naan waa ji kon yow borom bitig bi sa fay nañu la ndax lii mooy li leer mooy ne yow waa ji kenn gisoo kuy jële marché bi rek joxe ko noonu ba pare naan naan naan dem ba toog ba neex la nga naan faye kon kii ah, kii moo am moom dëgg yow nag nga seeti nooy def léegi buñ ñëwee ci transition bi ñu dawal al nga xam ne mooy aada dañ ciy day àtte dañ ciy kii dañ ciy day àtte ci domaine yoo xamante ne nii nag mooy ne l'islam dafa am da da cee prononcé wul bu baax par exemple xam nga dafa bokk ci yi nga xamante ni charte yi nga xamante ni ku sàcc ci la ñuy dagg sa loxo mooy vraiment li mu sàcc mu nekkoon lu mu denc mooy loo xamante ni ndax waaju bàyyi fii marché yi yëm ci ci mbedd mi benn waay jël ko dem kooku kenn du ko ne daa daa dañ kenn dañuy dagg loxoom ndax alal bi yow dencoo ko nga jël sa coffre-fort foo def sa alal nga jël ko teg ko fii ci mbedd mi ba pare dem sëdd sa kër jekki jàpp benn waay naan ko moo sàcc si mu dañ naan fii kenn du dagg loxoom ndax dencoo ko ndax dañ koo waroon a dégg léegi nag foofu mooy règle bi ñu wax nan la fay appliquer mooy dañu naan léegi dañuy xool dëkk bi ngeen nekk ban façon dëkk la ndax am na dëkk yoo xamante ne nii yow jarul ngay tëj sa buntu kër wala sa buntu kër boo ko degee dara ñépp dañuy xam ne yaa ko moom kenn du ko jël léegi waajooju ku sàcc ci condition yooyu dañuy jàpp ne yow ay co yow dañuy bañ di fa loxo ndax lan ndax fii aada ji mooy ku bàyyi buntu këram dara mu ngi mel ni ku ko ku ko denc ñoo yem léegi nag ñu ñëw ci beneen société boo xam ne xam nga loolu société boobu la man nga dem beneen société boo xamante ne nii moom ku bàyyi dara sa buntu kër mooy da nga koo fooy kenn fa mooy yow yow yaa ko tey léegi dañu naan waa ji waa ji même cas bi amaat dañu naan waa ji benn waa jël ko dañ naan ko waa ji kenn du dagg loxoom ndax yow dencoo woon sa mbir ndax loolu da xool ne lan moo tax affaire bi changé. mooy aada yi ñoo saa yi ñu ne lu ne mooy denc ci ñoom ñii lii mooy denc ci moom ci ñoom kon nag ñu ne kon affaire bi day changer loolu beneen exemple yàlla mooy l'islam xaru xaru période tubaski rek nga jël sa xar yow ko kay waaw loolu boo ko defee waa ji sàcc ko kenn du dagg loxoom alors que bu doon dañ ne par exemple comme yaman ñu ne yaman ñoom ku jël saxaar def ko ci buntu kër gi moo ngi mel ni ku ko dugal sa biir ah. sa biir kër benn waay ñëw sàcc ko bu ñu ko jàppee dañuy dagg loxoom par exemple dañ naan ko ndax yow kii moom denc na li nga sàcc yàlla tamit même bu ne comme ngeen di jokk mbokk xam nga waxul nan nga koy def loolu tamit dañu naan société bu nekk dañuy seet bu dee ci joolaayu ñoom jokk mbok mooy il faut ngay woote chaque jour ah dañu naan kon jokk mbokk gi lool la bu dee nag moom ñu ne ñu ci def ñoomin këy ñoom il faut nga leen woo par deux semaines dañ naan tamit deux semaines mooy ne day affaire bi day changer selon société yi loolu moo tax léegi loolu mooy cinq yi nga xamante ni ñoo ci biir amat léegi nag moom moom ci par exemple am na mhm. exemple bu bu bu bu mën a leer par exemple boo xoolee ay année quatre-vingt-dix yi mhm. ku nekk France par exemple ane quatre-vingt-dix yi bu wootee ñaari yoon ci weer yi mhm. wala benn yoon ci weer yi dañ naan ñu ngi def yitteem ak ñu ngi jokk mbokk ak seen waa kër alors que léegi bu dee benn yoon rek ngay woor seen kër weer waaw loolu la mooy day changé jazakallah xayran mooy loolu la mooy l'islam comme ko loolu da ko bàyyi noon da ko digle rek léegi nag day bàyyi société bu nekk ñu xool ñoom nan lañ koy appliquer te li nekk aada ci ñoom nag noonu lañ koy appliquer mooy manuma ne ñeenee la ñuy def ma bëgg ko appliquer man sama société ni muy demee déedéet léegi ci gàttal loolu mooy cinq qaida qawaid fiqh yu gën a rëy léegi nag pour ne pas perdre du temps ndax affaire bi léegi gudd na waaw laa darara wala diraar mooy ab dararu yu saalu moo waaw mooy ab dararu yu saal ak laa darara wala diraar benn la xam nga loolu mooy lan xam nga bi ñuy commencé ñu ngi leen règle yooyu comme benn garab la rek dafa bari ay branche ndax bi ñu njëkk a mooy ah biñ njëkk a wax comme al yaqinu la yuzalu bi shakk boobu mën nga ci am na beneen règle bu jógee moom mooy al aslu baqa'u ma kaana ala ma kaana hatta yarida ma yuxaalifuhu wala ma loolu mooy ne li cosaan ci mbir yi mooy day def day nekk li mu nekk lu dul benn loo xamante ne lu leer comme benn texte bu ñëw ne ah affaire yi kat demewul nii par exemple mooy ne yàlla dafa daganalal nit ñi dana yaa yoon yaa yoon naa sukulu min tayyibaati maa razaqnaakum yéen nit ñi lekk leen ci yu teey yi ma leen daganal léegi ñun xam na nit mooy yi teey mooy yow kon booy lekk ay fruits yooyu da ngay lekk mooy dangay man di lekk ci yeneen yegg mais bu dee alxuraan dafa ñëw mais ah par contre bi dina leer sax mooy te dinañ ko gis ci kanam mooy lan yàlla da góor bi yëpp moom dafa dafa hurrimat alaykumul mayta mooy dama xaraamal ci yéen médd mooy loolu loolu kon mooy cosaan ci le mooy ci kon médd cosaanam mooy kenn mënu koo lekk loolu mooy cosaan bi foo dem yow ñu wax la ko mooy bu dee ci cosaan bi da ngay dellu da nga naan ha ñu ne la lii kat benn animal la defar nañ ko nii mu ngi ci palaat bi nga neen fan la jóge ñu ne la médd la da nga naan kat ci buñ delloo ci cosaan li mooy kon kenn waru koo lekk léegi loolu mooy cosaan ni fekk amul luy ñëw wane ne kat ah cas particulier ñëw bu cas particulier ñëwee boo xam ne day génn ci lu général lool am nu mu ci génn ñu ne kon nag affaire bi day général ba mu def ci cas bi par exemple médd médd yëpp la yàlla tere ba mu def yi nga xamante ni comme ñaar yi nga xam ne uxillat la naa may tataan ñu ne kon kat ñaari médd yi moom dañu koo daganal muy muy yan waaw kon nag loolu ñu ne kon cosaan li moo doon medd yëpp xaram lii nag ñëw nag génn medd yoo li ci génn ci cosaan bi mooy ne origine na mbir yëpp dafa medd yëpp dañu xaram far nag teg ci ñëw nag nañu nag lii nag maa ko particulier loolu mooy loolu moo bële ñoo bokk mooy al par exemple baqaa uma kaanam moom day génn ci day branché day day day moom moom ci bële la jóge al yàq léegi nag yow bi nga wax at dara euh, laa darara waa diraar mooy nit ki du lor boppam waaye tamit du lor ñu ci def mooy doo lor sa bopp mais doo lor sa prochain amoo droit bi loolu moo tax par exemple yow buñ la ne woon wa benn waaye kidnappé Eh, ñu ne la nag benn affaire nag dafa ñaar ngeen yow ci suba ji lañ la jàpp te moom démb ci guddi lañ ko jàpp mu ngi nii mais da nga koy rey boo bëggee jàpp boo bëggee rek boo bëggee ñu bàyyi la libéré la dangay ngay rey kii yow da ngaa foog ne di nga am droit rey waaj doo ko rey ma ne nga bañ koo def ñu rey la ngay def mooy ne boo ko reyee yow après dañ lay rey ndax sa bakkan juru la foor bakkanam mooy amoo droit lor sa bopp droit tamit di lor keneen loolu la mooy laa darara waa diraar ak dararu ak dararu yugal tamit même chose la ñoom mooy neex lor mu nekk dañ koy teg comme que nag doo ne man damay teg di sama bos teg ko ki ci def déedéet waaw kay qawaid yi dañuy am règle yooyu noonu parfois dañuy am yeneen i tur sera comme comme euh, al umur maqasidiha mën nañ ko al a'mal bin niyyat voilà mbir yëpp boo nee mbir yi ci yéene laaj ak jëf yi ci yéene laaj. xamal mm-hmm. na ko. waaw ñu ngi faral di dem yóbbaale sama ay. waaw moom laa jox. léegi kon. Euh, kon ñu dugg ci yi nga xamante ne nii mooy masala yi insha allah léegi nag ñu ne woon mooy xadiis yi. Euh, ni mu meloon mooy ne premier xadiis bi mooy xadiis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom rek moom mooy huwa tahuru ma wal hillu maytatuhu mooy ne jën no jéeg ndoxam dafa laat tey laabalaati ta méddam dagan na xadiis mm-hmm. boobu euh, quatre masala usul yi moo fi amoon bu ñu nee masala usuliya nag jubluwuñ ci moom rek ndax wax nañ leen masala usuliya ak al ak qawaidul fiqhiyya léegi mooy lan mooy bu njëkk bi premier masala bi kon quatre lañ foofu bu ngeen gisee léegi affaire bi lenn la mooy bu dee da nga topp affaire bi ñu demee woon mooy kon yow masala fiqh yu njëkk yi xam nga ñaata lañu woon xadis bu nekk masala yi jëm ci wàllu kiiwu xam-xam xam nga ñaata lañ bii tamit da ngay xam bu ko defee yow nga mën a tëj xadiis bi lenn rek lay defe te insha allah mooy mujj mooy nga xam saxaabu yi mooy kan radiyallahu ta'ala anhu loolu rek a ci def léegi nag lii neen la mooy kon quatre masala yu jëm ci wàllu usul ak qaida fiqhiyya yii la woon bi ci njëkk mooy euh, mooy su as-sunnatu tuxassisul qur'an mooy ne sunna mooy xadiis ak yi jëm nga xam ne xadiis ak ni ñu ko définir woon déglu mooy moom day particulariser alxuraan mooy lan mooy ne alxuraan léeg-léeg mu ñëw wax lu général sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw particulariser ndax fii bu ngeen gisee affaire u médd la doon wax u dane huwa tahuru ma'u mooy géej gi de ndoxam dagan na tey mooy laab na tey laabalaate alxillu dagan na maytatu bu méddam boobu lan moo tax ñu ne règle boobu am mooy ne yeneen di euh, alxuraan euh, yàlla da ne xurrimat alaykumul maytat mooy ne yéen jullit ñi de araamal naa leen ngeen lekk mooy pour ngeen lekk néeg mooy loolu da koo xaraamal lu général la mooy léegi mooy liñ doon wax sànk rek kon médd boo gis bu dee da ci dil yi danga naan lépp lañ xaraamal ba mu des nag li nga xam ne yonent saa salaam moo ñëw ne huwa tahuru maaw alxillu mooy dagan na te daganu la lekk maytatuhu méddam kon ñu gis ne bi alxuraan ne médd yëpp dagan eh, euh, xaram nañu yonent saa salaam ñëw ne médd bii moom mooy médd bi dagan na kon loolu mooy wane ne kon sunnaa yonent saa salaam day particularisé alxuraan ba nag loolu nag lenn rek lay gën a lay lay lay lay wane mooy ne dangerosité waxu caaxaankat yi nga xam ne dañuy ñëw naan man lu ma gisul ci alxuraan ay du ma ko def du ma ko jëf man daal lu ma gisul ci alxuraan wala loo wax ñu ne loolu est-ce a ko wax te moom mi koy wax sax moqalul am amay sax dafa sori faatixaam sax dañ ko ciy corriger xam nga loolu manu la koo tekki te bu koy jàng yow manulaa jiite bu dee yaa ko yaa yaa ko dàq xam nga kooku mooy lan mooy ne loolu wax yu wax la yu teguwul fenn ay lu ma gisul alxuraan du ma ko jëf léegi nag naan ko waa léegi yow te xool euh, léegi man damay génn naa sax fii ma ne woon naa ñëw ci sa logique nga bàyyi ko ba julli jot nga ne ko sëñ bi damay mu ne la waaw nga ne ko bu jullee ba pare nga ko waaye yii ngay def nii di sëgg ko siggee ko di wax yi ngay waxat di ko defee nii nga def bii tisbaar nga def ko ñeent kan moo la ko wax alxuraan la ko xam nga loolu amul jaakuraan léegi moom moom mooy moom li ñuy wax contradiction am day day feeñ dañ naan ko yow léegi yow fan nga ko gisee li ngay def koo ko jël il est obligé bu la ko waxul lisaanu xaalam mooy son état intérieur loolu la lay wax mooy ne lan mooy ne ma ne lii moom ah ay la yéen ci xadiis yi laa ko jànge wala boog ci ñu ma ko jàngal ci lañ ko jële nekkul ci alxuraan nga ne ko kon nag sa wax yooyu ngay baax lu ma gisul ci alxuraan du ma ko jëfee loolu waxi caaxaan tamit kon mooy al mooy ne sunna day particularisé alxuraan comme fii mooy ne kon bu nee méddum géej dagan na mooy dafay particularisé aaya bi ne lépp médd bi dama koo xaraamal ci yéen léegi loolu mooy premier masala bi deuxième bi mooy lan euh, mooy laa yajuuzul iktifaa'u bi shakki ma'a imkaanil yaqiin mooy amoo possible mooy warul daganul ci benn jullit muy muy muy muy yem rek ci doute bi nekk mooy yow nga am doute nekk ci doute état de doute te am nga possibilité am lu gën a leer doute lu leer wala lu jege lu leer ci nga yem ci sa doute bi naan noo man nag ci lii laa yem déedéet ndax lan ndax xadiis bi euh, mooy na saxaaba yi euh, yi ñu jóge woon ci la alayhi wala kenn ki leen ci ba Abdullah al-Mudlaji radiyallahu ta'ala anhu moom nan la mooy dañ doon dem géej leen wax ñoom dañuy dem géej te dañuy yóbbaale lu tuuti ci ndox ndox mu tuuti lañ doon yóbbaale problème bi mooy bu dee saa bu julli jotee ñu jàppe mooy bés dina jot dina am heure bu jot ñu bëgg naan duñu am luñ naan sabu boobaa waxoon nañ leen ndoxum géej solution bi du di ko naan ndax loo koy gën a naan di gën a di gën a mar kon loolu du solution xam nga ñoom mooy possi mooy kon ñoom amoon nañu dut lan la ñuy def dañuy jàpp wala nu ñuy def xam nga loolu dut la dañuy jàpp wala dañuy bàyyi bañ a jàpp naan mais comme que possibilité am nañ possibilité am lu leer mooy dem ci Yonent bi sallallahu laaj ko mu leeralal leen ñoom ñu dem ci moom ngir mu leeral leen loolu nag mooy lan mooy ne ñëpp ci yem ñun ñi ñëpp ci lañ ku nekk ak sa domaine bi nga nekk ak même suñu fii sa vie quotidienne manoo nekk ci loo xam ne da koy def wóoru la mooy ne man damay julli léeg-léeg mu juum wala may julli yokku cinquième bu leer ma ne yokku naa cinquième mais ba ma toogee laa ko yëg mais xaw ma nan lañ koy réparer da nga am possibilité après nga laaj yow da yow dañ naan la yow par force da ngaa war a laaj léegi acte boobu ndax yow sax bu yàgg nga ko waroon a xam ndax julleeg li ci war loolu mooy bokkul ak xam-xam yi ñu naan il faut nga nga nga géej ci mooy ñi nga xam ne par force la koy def mooy yi nga xam ne dalaa war comme julleeg yooyu mooy da ko war a xam par force xam ci li nga xam ne mooy tax mu baax ak tamit bul yéen nan laa koy defaa léegi yow dañ naan la mënoo ne. loolu weesu période boobu ngay continuer rek ci sa dut boobu naan la man dafay du wóoru dañ naan la déedéet am nga possibilité koo laaj demal nga laaj mooy amoo possibilité comme ni ñee def jóge ci géej bi ñëw laaj ne nan la ñuy def noonu yay nga war a def mooy du ma nekk ci sama dut bi ma nekk rek jëmale déedéet mooy manoon yem ci ay dut te possibilité am lu leer wala xalapatul bann loo xam ne moo ëpp moo sut moo sut mooy weesu nga état dut ndax état de doute mooy lan mooy cinquante cinquante doute mooy lan mooy loo xam ne dama naan affaire bi bu dee cent pour cent la cinquante pour cent yi sama xel mi lii la ma wax cinquante pour cent beneen xel bu wax ma contraire loolu mooy doute léegi yow boo amee lu ëpp cinquante jëm kaw nga am possibilité boobu dañ naan la ci loolu ngay dem amoo droit def ci sa cinquante pour cent yi cinquante cinquante loolu nag ñu ko jànge ci xarit bi mooy ne ñoom dañoo jóge fee nañu continuer di dem après ñee dëkk ci dut boobu déedéet dañu ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi mu leeralal leen léegi troisième bi ci biir loolu par exemple am na benn même règle bi ah, mm-hmm. ah am na yeneen exemple ci biir moo moo amala bi mooy par exemple tey buñ ne ah ñun kat dégg nañ ne masalan euh, muqaddam moo moo moo moo këpp keesu daayira bi ku ñu mën ci am lu ñu mën a vérifier maanaam mën nañ vérifier ndax muqaddam moom moo euh, këpp xeetu daayira wala këpp ko ñu mën ko vérifier ñun ñëpp ñu doog rek di doy wax ko fa te mënul nañ ko vérifier loolu mooy ci ay moom du dagat waaw mën nañ ko vérifier ba am ci lu leer waaw jazakallahu xayran mooy yow mooy scolarité léegi euh, troisième bi mooy ab darawu yu daalu mooy li ñu doon wax mooy ne lor saa bu posé woo rek bu bu ñëwee rek yàlla da lay may permission bu jëlee ko waaw mooy lan euh, bu exemple ci xadiis bi mais dinañ joxe exemple keneen insha mooy lan mooy xadiis bi mooy nappkat yi dañu amoon benn problème moom ko géej lañ doon dem problème bi moo doon lan mooy ne ndox miñ doon yor dafa tuuti naan ceeg jàpp ci manula nekk wala bu nekkee di ngeen dem ba bëgg naan dootul mën a nekk yonent bi sallallahu alayhi bi ñu ko waxee mu jëlaale tamit paramètre yooyu yëpp ndax l'islam l'islam tay benn affaire la mooy ne il faut tamit ñu xam leen mooy yàlla lu lépp muy def mooy da koo teg ci sagesse mooy lu leer mooy loo xam ne dafa am lu tax mu def ko léegi nag problème bi mooy xam nga ko xamoo ko loolu beneen affaire la mooy ne nit bu jàpp ne man xaw ma sagesse bi nekk ci derrière lii rek kon amul sagesse déedéet yow yaay kat. dañ naan la yow xam-xamu yàlla kenn jotewu ko léegi nag le fait que ñun xamuñ mu ngi mel ni ku ñëwoon naan ma mais lan moo tax ñuy julli timis ñett après ñuy julli gée ñeent dama naan la man xaw ma ko mais cela ne veut pas dire que amul sax mooy ne man xaw ma ko voilà moo tax borom xam-xam yi naan la yooyu ay ta'abudiyaat la mooy yoo xamante ni daal yàllaa ji digal ñu def ko dañ koy def quant à li ci ginnaaw comme que ñun jotewuñu xam-xam bi mooy daal dañ koy def mais yàllaa xam lan la ci nam léegi yeneen i saa salaam jël paramètre lan mooy ak dararu yu zaalu mooy ñun am nañ genn problème soit mu ne leen de leen mais dee leen jàpp ah bàyyi leen seen fond yu naan ay da ngeen di kii jàpp leen ma ne ñu jàpp leen ci ndox mi mooy soit bu waxoon leen loolu te loolu mooy problème bi ndax ñoo am na benn version dañ leen say def mois rek ñu continuer ñoom it def ko. am dugg ci problème mooy ne li naan ndoxum géej te lool da lay rey après mooy mooy mënoo cee dëkk wala rek mu ne leen kon léegi ah, li am mooy kon utiliser ndoxu géej bi te ndox mi ngeen yor ngeen naan ko léegi nag pour ceeb bi difficulté bële difficulté boobu moo tax mu indil leen porte bi ne leen kon ndox mi ngeen di yóbbaale dee leen ci dund te ngeen utiliser ndoxu géej bi ndax ndoxu géej bi jeexul. léegi lool mooy ban mooy mooy da beneen exemple euh, bu ma amee ak dararu yu daal <laughs> <laughs> mooy lan par exemple bu ñu ñëwee ci wàllu commerce euh, waa joo xamante ne nii ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam day daa am lu mu tere benn façon njaay bu mu tere mooy ne man ma nekk fii fii fii fii ci ville bi. waa ji moom ko fële ca kaw ga yor ay béyam ma ay nagam wala ay produit am ay soow ak wala leneen di ko jaay ci ci marché bi ma ne léegi man ni may def mooy damay ja dama koy bàyyi ba nekk ci yoon wi ma yën nañu ñu ñëw ma góolu jëleen ci ci ci àll bi jënd ko mooy ma daje faat ñoom laata ñuy dugg ci ci dëkk bi melen leen nag affaire bi leen la man yor naa xaalis da ngeen ma koy jaaye som bii bu ko defee ngeen noppal seen bopp ngeen ñi bi ah comme ça du ngeen ci am di def ay ci yëg yooyu xam nga loolu da koo tere mooy nga leen di ngay dab gaa yi laata ñu yàq ci marché bi nga jënd liñ yor pour ñëw yow woo ñëwee koo jaay lu dina seer waaw moom loolu dañ koo tere <laughs> talaqi rukba mooy da loolu da koo tere léegi waa ji ak daruri daal kooku lan moo tax problème bi ban problème la indi mooy moom day yàq marché bi ndax la moom day ñëw jëndi affaire bi par exemple bu doon affaire bi xam nga xam nga baykat yi wala ñuy jóge ci àll bi ñoom bu ñëwee ñoom liñ soxla rek la ñuy ci la ñuy jaay yow nga ñëw kon leen ci àll bi jënd ko fa loo xam na lu tuuti la dem ci marché bi nag mais ah yi nag léegi ceeb bi maa ko yor au lieu ñoom ñun la ko jaay par exemple cinq mille saaku saaku vingt cinq kilos par exemple yow nga ñëw ci marché bi mais voilà jënd naa ko ci jaay léegi nag ku ko bëgg nag moom quinze mille nga may jox yow yaa ngi lor gaay léegi nag lor boobu mooy l'islam da koy dàq mooy il faut moo tax yu mel noonu yëpp nga jël exemple yeneen ak yeneen yooyu yëpp dala koy tere par exemple waa joo xam ne day jaay lu moomul nekk ci marché bi ci cité la cité wala yooyu rek yow bi jaay loo xam ne moomoo ko naan blé bi nekk Inde de maa ko jënd nii wala pétrole bi jóge Arabie saoudite jënd naa ko te yow moomoo ko léegi nag maa ngi koy jaayee nii temps yu mel noonu mooy ndax lan yow dangay lor nit ñi ñàkk a appliqué nag règle yooyu moo tax bu ñu fi kenn wax récession dépression yooyu yëpp dafa ndaw du ci dara mooy yooyu rek mooy mooy liñ gisagul ndax bu ñuy gën a continuer muy gën a metti mooy nag yu mel noonu fu mu amee mooy lor yooyu lislaam da koy tëj ak dararu yu daal yow waa ji nga xam ne day kar gaay di ko jëndalu yomb di ko bor kii ko lan moo tax ñu koy tere mooy day lor waa dëkk bi ndax bu ñëwee lu doon jar cinq mille ñii ñu ñëwoon cinq mille lañ koy jaay moom mu nangoo ko ci ñoom jënd ko ci ñoom ñëw di ko jaay vingt cinq mille wala quinze mille day lor gaay lislaam ne comme que loolu dañ ko am dararu kon yu daalu pour loolu nag ngir kii bi ale jeex na loolu amatul mooy daganal yi waaw mooy in wala intermédiaire rek waajoo xamante ni nii c'est rek lay toog am na ñu ko tuddee ci ci suuf si ah, léegi foog naa léegi quatre euh, loolu moo doon troisième bi quatrième bi mooy almashaqqatu tajlubu taysir mooy bi ñu gisoon sànq mooy ne ñoom coono bi amoon ndax tey loolu la mooy dañuy départ ci xadiis comme ça ngeen mën a retrouver waat fi ñu jóge nga mën a joxe waat exemple feneen mooy ne al mashaqqatu tajlibu taysir mooy ne jafeñ-jafeñ période de situation de de de de difficulté bu ñëwee rek vraiment difficile l'islam da lay génneel sorte porte de sortie ndax ñii amoon nañ problème mooy ne lan mooy problème bi mooy dund dund la wala dee ndax mooy ndox moom ko amul day def fenn un amoo ndox moo naan dangay dee yàlla yonente saa salaam yombalal leen lool ne leen utiliser leen ndoxum géej te ngeen naan li ci def mu def loolu nag par exemple al-mashaqqatu tajlibu at-taysir loolu mooy waral mooy exemple yi ñu joxewoon sànq ci tiim de ak ki nekkoon ci àll bi yaakaar naa loolu jarul ñu ciy dellu si léegi kon loolu mooy quatre masala yi nga xamante ne ni moom lañ gisoon ci xadiis bu njëkk bi léegi xadiis deux bi trois bi ak quatre bi xadiis deux bi moo doon xadiis Abi Sa'id al-Khudri huwa at-tahuru ma'u wal-hillu maytatuhu mooy ne ndox dafa laab mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko fekkee muy jàpp ci ceenu bi baax mu ne ñu laaj ko ne ko ndax dañ ciy jàpp mu ne ndox dafa laab tey laabalaat dara du ko sobeel beneen xadiis bi muy xadiis Abu Umaama al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu mu ne woon boobu ndox dafa laab tey laabalaate lu dul bu dee daa am lu ko daa noot cafka bi wala xet gi wala melo bi waaw mooy ñett yooyu bi ci resoon mooy kullatay mooy xadiis Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mooy ne leen saa dañ koo laaj ne ko ndox yi nga xam ne day nekk ko comme oasis yi yi nekk ci àll ci ci désert yeeg yooyu ak gaynde yi nga xam ne ak ndegmeent yi ñëw di ci naan lan mooy àtte ndox moom mu ne ndox mu ne bu ndox matee ñaari xul la environ cent soixante litres dootul sobee woon léegi nag ñeenti xadis ñetti xadis yooyu ñoo ànd mooy ne ñoom ñoo bokkoon noonu la ci cours bi noonu lañ ñëwee léegi nag euh, moo ëppoon ni presque masala fiqh yi ñu gis ci ëpp foofu la nekkoon masala yi jëm ci wàll comme domaine bi nekk nii moo ëppoon ci foofu euh, six six la woon mooy six masala usul yi la léegi bi ci njëkk mooy ne al ibratu bi umumil lafz la bi xusuulis sabab loolu mooy lan mooy ne l'islam li ñuy bàyyi xel te l'islam li ñuy bàyyi xel mooy bu l'islam bu yonent saa salaam waxee wala yàlla wax benn kaa am comme benn kaa benn cas am cas bu précis yàlla ñoo indi ci àtte wala yonent saa salaam wax ci dara kenn du ne affaire bi foofu rek la waaw ci li wax rek la léegi man ku def leneen feneen garaawul par exemple ci suñu xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi dañ koo fekk muy jàpp ci ndoxum teen bi rubuda ndox moo xamante ni dañ fa sànni salte yi ak dëkk yu xaj yi xaj yi buñ dee seen ñéeg bii dañ ko fa doon sànni loolu nag waxoon nañ leen façon sànni bii soit soit ñenn ñi borom xamal ñenn ñi ñoo naafiq yi ñoo ko fay def ndax soxori julli ñeneen ñi ne noo déedéet fi ñu ko doon def ngelaw lee ko doon ëpp mu fay ñëw mais bu kenn jàpp ne jullit ñi seen bopp ak ñi leen l'islam jàngale procréer dañooy jël affaire ñëw nga foofu sax nga ñëw di ko fa ba pare boo bëggee nga bëgg see jàppaat mooy lool bu ñoom ñoo ko doon def léegi léegi xam nga kaabo mooy lim na innal ma'a tahurun la yunajjisu shay mooy loolu la tontu mooy ne biñ dañ ciy jàpp te da ndox mi dañ ciy sànni lii wut lii dana ndox de dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobel xam nga loolu ci kaabu précis la woon mooy ci teen boobu léegi nag dootuma ñëw ne man euh, suñu suñu ndoxum lion mii ma yor par exemple fii ci bi euh, ndox mi ba wala suñu bu ma amoon teen lion ñu ne ma yow sa teen bi bokkul ci affaire bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaa ba la waxoon waxul sa teen déedéet dañ naan ne déedéet bu waxee la la ci kaabu précis la wàcc mais day général du rek ci loolu la yem nga dem Japon nga ndox moo xamante ne ni nii la mooy dara changé wu ci ci ñett yooyu mooy ne day li mu waxoon fee day appliqué wu ci ndox moom euh, léegi par exemple loolu mooy kon ci suñu xadiis bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam non ne wasay jannabuwal atqa wasay jannabuwal atqa mm-hmm. alladhi yuqti maalahu yatazakka mooy suuratul uh, ala al-layl wal-layl saar boobu foofu mufassiru ni mooy ñuy day ci uh, boroom xam-xamu tafsir dañ Abu Bakar la uh, radiyallahu ta'ala an dane lan dane safara safara wasay jannabuwaa dina ko sori mooy du fa dugg al atqa ci dina gën ki nga xam ne dafa ragal yàlla moom mooy kat alladi ki nga xam ne yuutii day joxe maalahu yatazakka ngir lan ngir purifier boppam mais purifier tamit alalam mooy alalam ndax alal lool la ndax alal day day yooyu moo tax asaka yàlla génn ko mooy ne par exemple li wax ci Seydina Abu Bakar foofu radiyallahu ta'ala anhu kenn du ne ah affaire bi kat kon moom rek la dañ naan la noonu loolu mooy ne képp ku mel ni moom ku jëf yi mu wax foofu yëpp yow ci nga bokk mais du ñu ñëw rek ne comme que ci kii la wàccoon jeex na dañ naan la ndax lan al ibratu bi umumil lafzi la bi xusuusi sabab ndax affaire yi li ñuy bàyyi xel nekkul ne cas bi mu wàccoon mais ni mu mooy ci généralité lañ koy jooyale mais kenn du ci yem rek naan ci fii la wàccoon ci kii la woon jeex na naka noonu tamit li mu wax ci waa. ñii dem safara yëpp par exemple ne firaw la lii la doon def lii wa koy dal cela ne veut pas dire que la rek la wala xaaruun mi amoon alal moom li mu doon doxale gars yi naan ko rafetal jëme ci nit ñi comme ni yàlla rafetale ci ñoom mu ne man dama ko waaye man sama xam-xam bi hmm. bari diplôme ma ko may mooy dama am xam-xam dama dama dama jàng dama dama xam gestion xam ni ñu liggéey xaalis ak ni ñu koy kiiwe looloo ma ko may ba ko yàlla duma di ko teg li mu koy mooy ne dañ naan la boo nekkee Ziguinchor wala foo man di nekk ci àdduna bi nga def ni moom li lay yoot mooy li ko daloon kenn duna ci kee la daloon ci moom la yem naka noonu euh, foog naa exemple man na yem foofu ndax damay <laughs> ragal affaire bi dina a gudd ndax wax nañ leen ni bii moo gën a gudd mooy masala yi te dañu bëgg insha allah bu ñu ko mënee jeexal tey bu soobee yàlla mm-hmm. léegi kon loolu mooy bu bi deuxième bi mooy mooy ne alaamu yabqa ala umumi hatta yarida ma yukhassisu mooy ne par exemple lu général ba léegi lii nag lii ñuy wax ni lii usul la mooy domaine bii usul la mooy lan mooy fondement yi nga xam ne da waxoon nañ leen sànk ne ñoom adilla yi nga xamante ni mooy tegtal yi fiqh di dellu mooy lan alxuraan ak sunna ak ijma ak qiyaas ak yi mel ni ñoom mooy ne kon règle yi ñuy jox day général looloo tax ngay jël règle bi man ko appliquer ci suñu ndox mi génn dem ci euh, transaction yi nit ñi def nga appliquer fa mu jàll léegi fii mooy ne lu général xaw naa niroo buñ génn tuuti mooy lu général day def di général bam ba bu lenn ñëwee préciser généralité boobu mooy noo xamante ne ni mooy comme li ñu waxoon sànq mais nañ njëkk a joxe exemple bi ci bi door a demaat feneen mooy ne ren saa salaam da ne ndox dafa laat tey laabalaate te dara du ko sobeel xam nga loolu dafa général loolu moo tax ñu ne la léegi bu ma amee ndox lion wala yu mel noonu dara mooy ndox moomu tamit ci biir la bokk léegi nag moo loolu mooy li général. fu nekk laa koy appliquer ba mu des bu ñëwee am lu ko particularisé fii li ko particularisé mooy lan mooy ijmaa boroom xam-xam ndax waxoon nañ leen xadiis Abi Umaama al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu xam nga dañ dafa bàyyi foofu léegi ba boroom xam-xam yi mais même bu dee dafa bàyyi ñoom seen ijmaa mooy consensus boroom xam-xam yi mooy ne lan mooy ne li nekk ci xadiis boobu lañ jëfe mooy ne ndox moo xamante ne odeur bi benn ci ci ñett yi moo xam odeur bi wala couleur bi wala goût benn ci yooyu da koy changer mooy ndox moom yàqu na mooy lan saa manatuma ko toggee bu dee mën naa déedéet yàqu na bu may wax mooy looy jàppe wala looy sangoo set walla comme niñ ko waxe woon ci ngir mi ngiru Imam Malik bu dee da ngay raxas yéere boo xam ne dafa am sobe ndox mu mel noonu nga ko mën a téye mooy kon man manumaa utiliser boobu léegi nag wax yeneen saa ne woon ndox dafa laab tey laabalaat dara du ko sobeel lii moo ko particularisé mooy ne benn ci ñett yii bu ci xam nga fee waxula woon dara dafa wax lu général mais nag li ko particularisé mooy lii mooy consensus borom xam-xam yi ne benn ci ñett yooyu bu ci benn changé ci ndox mi rek ndox mi day yàqu léegi nag ñu ñëw feneen mooy ñu joxe beneen exemple boo xam ne dañuy génn ci cadre bi nekk. mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu dafa tere wala sax nu ñëw ci yàlla subhaanahu wa dafa tere lii mooy ne dane euh, dafa daganal na leen yooyu sax waxoon nañ ko ndax dañuy joxe yeneen exemple bu ko defee nga gën a bari la yeneen nga gën a am champ de kii nga gën a ndax ndax règle bi mooy mooy ne lu général day def du général ba am lu particularisé lu ñëw luy particularisé loolu maanaam daal bi c'est que règle boobu mënul nañ mooy mooy ne euh, saraxe par exemple yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane non alxuraan ñi nga ko mën a jox huit la cité mooy huit huit huit cas yoo xamante ne nii huit euh, façon nit yoo xam ne ñoom la mën a jox azak mooy ñi ñi nga xam ne ay way ñàkk lañ ak ñi nga xamante ne nii ay miskin lañu miskiin nag moom nag daa daa am na ay ay teqantal ndax miskiin ñenn borom xam ne dañ naan mooy koo xamante ne am na mais lim am doyu ko at ñi nga xamante ne nii dañuy liggéey ci suñu <laughs> hmm? hmm? moom ñoom am na ñu leen doy hmm? waaw léegi mooy kon ñi nga xamante ne nii parce que du dul mën a denc dara maanaam ki dul mën a denc dara moom mooy nit ki waaw koo xamante ne moom bu bu añee bu bu dépensé rek après doon amati ah. waaw léegi wala dinañ ñëwaat wala léegi nañ génn foofu nañ joxe bu gën a simple mooy lan ndax ñuy ñuy wax ñuy dugal ci suñu léegi alxuraan da ne par exemple suuratul innahum mooy junne yi iblis ak waa këram dañ leen di gis te yéen du ngeen leen gis ngeen leen dul gisee moom ak leen di gis yéen nit ñi te yéen du ngeen leen gis xam nga loolu dafa général mooy na man daa ñëw ne kon nag ku ma fi ne da gis kii du ma ko gëm dañ naan la defal attention loolu mooy dafa général léegi nag mu am yoo xamante ni dafa ñëw ci xadiis ci sunna ak asar yoo xam ne day ko ñëw wane ne kat bu jàpp loolu di généraliser noonu rek mooy kon ñoom kenn manu leen a gis da ngaa leen déet ndax Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ñëw na ci xadiis Yonent mu fekk mu fi ñu doon def ci euh, azaka yeeg yooyu mooy baytu maal rek fi ñuy buñ këyee ci euh, xar yeeg béy yeeg alal ji julli ñi am mu ko doon garder ak tàndarma yi ñu koy ëndee gaa yëpp moom alal ji mu jekki rek benn waay ñëw ko. doon ci jéem a sàcc mu jàpp ko benn paa mu mu jàpp ko mu ne ko baal mu ne ko jéggal ma rek dama yor ci dama dama dama aajo woo te aw ma dara moo taxoon mu ñëw dootu mu ñëwaat mu bàyyi ko dem te su bëgg mu ñëw dafa ñëw rek yonent na sallallahu alayhi wasallam ne ko naka nga def ak sa waaja mu ne ko dama ko dama koo jàpp mu ne ma mu ne so moom dafa aajo woo dootul ñëwati moo mu ñëw mu ne ko da day wax rek day wax lu amul di ñu ñëwaat mu demaat mu waa ji ñëwaat mu jàppoot ko ne ko moom tey tey moom foo jaar naa la yóbbu mu def ko ba ñetti yoon mu jéggal ko ñetteel bi mu jàppaat ko nag ne ko tey moom foo jaar dama la yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bu demoon yeneen sallallahu alayhi daan ko wax na lu amul di ñu ñëwaat dernière fois bi mu ne ko par force tay mun nga neexa mu ci dama la yóbbu mu ne ko nag jéggal ma ma wax la denn affaire nga bàyyi ma mooy naa la jox benn protection jox ko aayatul kursi yu ñoom boo koy jàng ñun mooy day dàq seytaane yi mu ñëw wax ko yonent yonent bi na ko wax na dëgg mais waxul dëgg mooy protection li ñu ne protection la dëgg la mais moom waxul lu am léegi bi ñu ko waxee mu ne ko xam nga ko kan mun mu ne ko kooku seytaane xam nga yàlla fee aaya bu nu mu dafa généraloon mooy ne moom ñoom dinañ leen gis te yéen du ngeen leen gis léegi mu ñëw ci xadiis luy wane ne kon Abu Hurayra radiyallahu ak ñeneen sax moom gis na ko kon nag dañu naan li généraloon fee lii yi na ko waaw te gis nga ni waa ji génn fii rek jekki di daw duggaat ñu ne ko lan la mu ne damaa gis bëy bu bële loolu am na loolu mooy kon texte mën naa ñëw général day général dañ koy bàyyi noonu mooy bu ñu duggoon xadiis mel noonu wala am boroom xam-xam yu mel yoo xam ne dañoo ak ci diine kon dañu naan rek ci ñëw wax loolu dañ naan la hé yàlla ñun aaya bi la mooy li général lii la pour ñu particulariser ko il faut ñu am texte bu ko par te texte ñëw na kon xam nañ ne kon lii am na léegi loolu mooy moo doon deuxième bi troisième bi mooy ijma ijma nag waaw waaw waaw

semaine lii di ñëw insha allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi surtout bu domaine bi compliqué la. dafa technique quoi. maa ngi